alayhi afdalu salaatu wassalaam ci ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci xajjatu rasuulillah mooy xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam ah, ñu ne woon ci masala yi jëm ci wàllu al ixraam ihlaalu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam jiitoon na ñu gisoon masalaam bi ma ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana lan la yonent mi alayhi salaatu wa salaam yéene keroog ana lan la yéene keroog gisoon nañ ne insha allahu taala li gën dëgër moo doon ne li mu ihlaaloon mooy doon bil hajj wal umrati ma'an muy aj ak umra la ihlaaloon moom sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu la newee madhabu al imaamu abu xanifa ak al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhima gisoon nañ beneen masala muy masalaam hal yajuuzu fasxul xajj bi umra wala ila umra est-ce nañoo firi est-ce que mën nañoo firi umra aj goo xam ne moom nga yéene nga def ko umra gisoon nañu masala boobu diggante waxu waa jumhurul ulama min min al xanafiyati wa shaafiiyati wal xanaabila non non wa min alxanafiyati walshaafiiyati wal walmalikiyati walshaafiiya ñu ne woon loolu mën tura ne jagle la woon bu suñu borom defaloon saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu am beneen mbooloo muy xaw waxu al imaam ibnu abbas dañ koy nettali tamit seydna abu muusa al ashari waaye waxoon naa la ci ñu ne woon bon nit mën na ne noonoo bu ko ci boole ak imaamu Daawud al-Zahiri ak taalibe mel ni ñoom al imaamu Ibn Hazm al-Zahiri rahmatullah alayhim ak al imaamu Ibn al al-Jawziyyati rahmatullahi ala ñoom dañ ne woon par force la ku wëpp koo xam ne dafa ñëw nga yéene li nga xam ne mooy mooy mooy qiraan te ëndaale woo. ay gàtt walla ay gëléem yoo war xam ne da ko indi ngir kaaba gi wala nga def ifraat boo ñëwee Makka mu neex la mu naqari la mbir mi sa sa sa yéene aj googu day transformé wu nekk li nga xamante ne mooy umra neex na la wala naqari na la ah. léegi ginnaaw bi nga xamante ne ci lañu gis loolu le Euh, mu am beneen wax muy waxu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala jamii nga xam ne moom waxam niroo nag wax bii mais dane nag du par mooy ni loolu yamul ci saxaaba yi du seenu jagle ndax loolu li koy wane bari na comme lu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ne daxalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyaama laa bal li abadi li abadi abad laa bal li abadi abad bi nga xam ne noonu na ko Suraaqa ibnu malik ibnu Ju'shum al-Mudliji daldi woon laaj mu wax loolu moom alayhi salaatu wassalaam neen daxalatil umra umra ju dugg na ci aj waaw lool bi muy wax mooy ba mu leen defalee fasx ne leen firi leen seen firi firi leen seen li nga xam ne mooy seen seen aj gi ngeen def ko umra boobu la doon wax euh, ñu biñ koy laaj nag la leen ne euh, ndax lii dinañu ko def mu ne leen daxalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyaama mu ne umra ji dugg na ci aj gi ba yawmal qiyaama laa ba ko Suraaqa laajee Ibn Maalik mu ne laa est-ce que ci ñun la yem suñu at mii mu ne mukk ngir fow la laa de bal li am bares li abadi abad ba fow ba fow la waaw répété ko ba faw ba fam ba faw la comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam muslim ibn al hajjaj al qushayri yu an-naysaburi rahmatullah alayhi daal di nettalee te loolu <laughs> xam nga mawlaana ibn abbas des fois nag gis nañ ne ñun li ñu xam ne moom lañ dëgëraloon mooy wax bi nga xam ne mooy waxu ñi nga xamante ne nii mooy ñi ñu yi wax muy al imaamu ahmad rahmatullahi alayhi ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci wax joo jële kene mbir mi nekkul lu ñu réservé ci saxaaba yi radiyallahu waaye tamit du par force comme ni ko ñee waxee waaye lu ñu sopp la ci kaw loolu la ñuy doon la moo doon lay suñu beneen masala bi doon génne mooy que ne kon ñetti façon aj yi muy xaj ifraat boog wala tamattu wala xiraan euh, loolu lépp nit ki mën na cee tànn bu ko neex bu dee ne day ñëw di aj léegi nag ñu ne woon ci beneen parce que Mawlana Ibn Abbas xam nga masala bii da ci doon wax bu doon wax nit ñi naan ko mais boo daa mel ni Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar nag ñoom gisuñu woon lii nga gis ne mooy il faut ku ku yéene rek boo ñëwee da nga ko war a dindi automatiquement dafa mel ni ñoom ñoom gisuñu woon lii di ko wax mu naan leen doon wax naan naan leen yéen <laughs> aqulu lakum qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa taquluuna maa ngi leen naan maa ngi leen di wax ne naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amu ngeen dara lu ngeen may wax lu dul ngeen naan ma abu bakr nee na omar nee na yuusiku am tunzalu an tunzala aleykum xijaaratun min as-samaa tuutee das ñu ñu sànni leen ay xeer yu jóge ci asamaan taw seen kaw bu ñu waxee waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ne moo wax lii nan ngeen di tudde ak nu Seydina Abu Bakar di màgg màgg màgg Seydina Omar li ñuy màgg màgg màgg gina màgg ci lislaam di ginnaaw yonent bi alayhi salaam mais bu ñu waxee waxu yonent saa salaam waru ngeen ñëw naan diw nee na loo xam ne ci biti nii day wuteeg li yonent saa salaam wax <laughs> waaw loolu la doon wax moom <laughs> ndax euh, ñoom xam nga dinañ ci ñëw parce que tudduñu ko woon mooy masala bi ci teg woon mooy léegi ginnaaw kon ba ñu d'accord ne kon yii wax nañ la ne ku mel ni ñoom al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi comme ni mu ko waxee ci saxiixu imaamu muslim mu ne finalement que ne lii moom ñépp a ci d'accord léegi waaw ijmaa la que ne léegi mooy ñetti ñetti ñetti façon aj yi ñépp a ci d'accord waxoon naa la nag moom tenirul en compte wuuteeg zahiri yi waaw mais nag lu jara tenir en la même bu dee ne moom al imaam an-Nawawi mu euh, xikaaya nettali ijmaa noonu it la ko ku mel ni boroom al-Mughni di al al ibnu Qudaama que lii nii ijma am na ci boroom xam-xam yi mooy bien sûr après Mawlana Ibn Abbas mais affaire bi dañuy gis ne bon affaire bi nag des na des na ndax zahiri yi ñoom d'accord ñu te am na ay boroom xam-xam yoo xam ne ku mel ni ñoom bu imaam Ibn al-Qayyim même bu dee après la ñëw waaye nag zahiri yi surtout ñoom ñoom nag seen seen wuute nag daa jar a bàyyi xel waaw léegi nag ci kaw noonu la ñu woon mazahibul arba'a kon. dañuy gis ne al madahibul arbaa ñoom d'accord nañ que ne ñett yooyu nit ki mën na cee tànn bu ko neex ndax al imaam ahmad mi niroo bu waxu mawlaana ibn abbaas moom dane mbir mi nag du par force dañ koo soog kon mooy nit ki man bu ko neexee mu mu mu mu armal ifraat kese wala xiraan bu ñëwee continuer ko waaye nag soppoon nañu bu agsee màkka balaa def dara mu firi li nga xam ne bu doon aj kese la la yéene mu firi ko def ko umra bu doon ne xiraan la la la la woon waaye indaalewul woon ay gàtt wala ak géléem mu daal woon koy firi lool lu ñu sopp la waaye bu ko deful dara nekku ci léegi lool moo ci kaw loolu nag kon ci lañu ñun jàlloon nag ci masala bi ci tegu mooy ana ñett yii nii ban moo ci gën waxoon nañ la wax yi nga xam ne ñoo ci amoon waxoon nañ la am na six wax bu njëkk bi mu ne woon waxu ñi nga xam ne ñooy maalikiye yi rahmatullah alayhim ak ñi nga xamante ni ñooy shafi'iyye yi rahmatullah alayhim mooy seen mazhab kër ifraat moo gën hein ñaareelu wax bi ñu ne tamaton moo gën te mooy waxal imaamu ahmad rahmatullah alayhi waxoon nañ la eh, imaamu ahmad dane yonent bi saa saam xiraan la def waaye tamaton a gën dinañ ñëw tey nag lañ war a gis lan moo tax wax bii bu ku nekk lan moo tax ku nekk waxin yi ñetteelu wax bi ñu ne woon xiraan moo gën te mooy waxu xanafiya yi moom la ko mel ne al imaamu ibnul nettali ci al imaamu sufyaan bin sa'id ath-thawri rahmatullahi alayhima ñoom ku mel ne eh, al imaam Isxaaq ibn Rahawiya ibn ala al jamii eh, ñeenteelu wax bi nag eh, mooy kene loolu moo doon teqantal te luñ jële la ci al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi lu ñu jële la ci al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hambal këne tàqantal la waaw ki nga xam ne daal ki nga xam ne dafa indi li nga xamante ne nii mooy daa mën a ëndaale xat yu buy agsi kooku xiraan a gën ci moom waaw ki nga xam ne moom indiwul xat yu kooku tamattu buy agsi kooku tamattu a gën ci moom léegi nag am nañu dolli ci taalibe bi ko mel ñoom ak Cheikh Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi kene ñi nga xam ne tamit ñoom ifrat mooy koo xam ne moom mën naa def deux voyage voyages yi ñëw ak voyage yi waat ñëw umra kooku loolu moo gën ci kooku looloo gën ngir moom euh, wax bi tegu ci boobu que muy cinquième bi ñu ne ñett ñett yëpp ñooyam waaw ñett yi yépp nag ñoo yem amul benn amul gën a ah non lii ñett yi ñoo ñoom ñoo gën rek ñoo ñoo yem te loolu ku mel ni eh, al imaamu eh, ñi ne nag ñi ne ñoo yem xeeraan ñi ne ñi ne yii nii ñoo yem amul benn ñoo yem mu ne eh, ki mel ni al al xaafis ibn bi mu ko ndee ci Fathul Baari yi da ne te loolu mooy wax bii day niroog jëfeliñu doxalinu imaam ibnu Xuzayma eh, imaamul a'imma rahmatullah alayhi moom en tout cas ni mu doxale moom doxalinam lool lay wane ne moom loolu la d'accord que ne ñett yi daal ñoom ñépp a yem ci ngëneel waaw mu am sixième wax bi ñu ne noo tamaton ak xiraan ñoom ñoo yem ñoo te ñoo gën ifraat waaw tamattu ak xiraan ñoom ñoo yem waaye nag ñoo gën li nga xam ne ifraat loolu waxu al imaamu abu yuusuf al xanafiyu raxmatullah alayhi ci moom lañ ko jële woon léegi nag ginnaaw wax yii nii mais ñi ne ifraat moom fu ñu teg seen ifraat gi ne moo gën ah loolu ku mel ni al imaam an-Nawawi eh, rahmatullahi alayhi moom dafa jàpp ne ifraat xam nga ñoom loolu lañ jàpp ah këre moo gën mooy Maliki ak Shafi'i yi lu tax ñu ne parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi waxe ba muy armal noonu ba muy ihlaal li mu njëkk a yéene moo doon moo doon moo doon aj kese waaw moo doon aj kese après la ci la ci boole umra moo tax ku mel ni ñoom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ñoom d'accord nañ ne yonent bi alayhi salaam tamat kii la def xiraan la def waaye dañu ne xiraan bi daf koo dab umra gi dugal ci umra daf koo dab mooy ne yeneen saa salaam ba muy génn ahal la bil hajj comme ni ko xadiisu euh, euh, euh, ñoom am na lu ma fàtte xool dañuy def parenthèse yi mais dama koy tudd après bu ñu paree ci masala bi ñu wax ko mooy masala bi génn bii passé mooy yow bi ngay tontu xadiisu waa jumhur ñi ne woon loolu mooy transformer sax ak def ko umra man ne ñoom dañ la waxoon xadiis boo xam ne ci Seydina Usmaan lañ ko jële ak Seydina Bilaal ibn al-Haaris ak Seydina kan ak Seydina Abu Dar radiyallahu anhu waaye waxoon nañ la sagesse bi taxoon yeneen saa salaam def loo leen loolu te loolu boobu la jeex këne daa bëggoon marqué yi jàpp ne umra ci weeru ak loolu bon ngir mu wan leen ne loolu demewul noonu mu ne leen firi leen seen aj loolu noonu nan ngeen ciy tontoo loolu danga ko fàtte woon incha allah sama xelam ci dóoru ñëw nii léegi ni ñuy def mooy nañu continuer fii ñu nekk buñ pare ñu ñëw yow yow li nga dëgëral ne waxu imaam Ahmad moo gën a dëgër mooy ne affaire bi yematul yemul woon saxaaba yi mën na ko nit man naa yéene ak kese bu ñëwee mu firi ko def ko laata muy def benn at mu firi ko def ko umra def ton bu umra ba pare daal dugg ci ak yow loolu tontul ba ne ma ne la dinañ ci ñëw insha allah dama ko fàtte woon hmm? léegi kon bu buñ ñëwaatee ci ñi nga xam ne dañu ne ifraad gën ah ki lañ doon wax ku mel ni ñoom imaam an yi rahmatullah alayhi d'accord nañ ne yonent saa salaam xiraan la def waaye moom dane <laughs> ifraad la njëkk a def te loolu mooy wane ne moo gën moom la tànnal boppam bi nga xamante nii moom la tànnal boppam eh, eh, kii nag nu mu tudd yonent saa salaam ifraad ne moom lay def mooy aju kese après ci la. xiraan bi daal di dugg si xiraan mooy umra ji ñëw mu boole ko ci waaw mu ne loolu noonu lan lan mooy wane ne moo gën ah ñu ne ndax mooy li nga xamante ne ni mooy li mu tànnal boppam sallallahu alayhi wa waaw kantaa li mu umra ji mu ci dugal leen na tax c'est benn affaire li bayaani jawaazil i'timaar fi ashhuril hajj gis nga mooy masala bi doon wax léegi ne dañoo fàtte lan lañ ciy tontoo indi nañ ko fii <laughs> ima wala imam an-Nawawi di wax nii mais dinañ ci ñëw léegi insha allah ñu ne eh, mu ne loolu noonu c'était juste pour wane pour wane leeral leeral li nga xamante ne nii mooy eh, leeral que def umra ci weeru aj loolu lu possible la c'était juste pour ça ñu ne looloo taxoon ñu ne ñoom loolu moo taxoon mu def umra ji sinon aj la tànnal boppam loolu la ko mel ni imaam an-Nawawi rahmatullahi rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi daal di wax que ne loolu day wane ne kon ifraat moo gën parce que yonent moom la moom la tànnal boppam mu ne parce que moom loolu la tànnal boppam ñoom ndax moom lu njëkk a tànn même bu dee d'accord na ne xiraan la def mais xiraan bi c'était juste pour ça lii moo doon sagesse bi mooy sagesse bu fe bi bi bi taxoon mu ne ñu bàyyi leen li ngeen li ngeen jëkkoon yéen ci gàttal ñoom loolu lañu wax euh, léegi ñi ci tegu ñu ne yéen léegi euh, kii nu mu tudd euh, ñan ñoo ci tegu ñu ne deuxième wax bi ñoom ñoo ne woon mooy ñi nga xam ne dañu ne tamaton moo gën comme al imaam kii ibnu Qudaama al imaam ibnu ak ki nga xam ne mooy sëriñam di al imaamu Ahmad muy Hanbali yi rahmatullahi alayhi ah. lan moo tax moo gën ñu ne parce que dangay def ñaari jàmm yàlla yu mag mooy da ngay da ngay aj ba pare umra ci weer woo xam ne weeru weeru aj gi nga xam ne weer wu màgg la loolu day wane ne kon tamaton le fait que nga def ñaari nga am possibilité def loolu te xam nga jaamu yàlla yi ci day day dépendre ci weer yi xam nga ne jaamu yàlla weeru koor day gën a jaamu yàlla ci beneen weer bu wokkol ak loolu jaamu yàlla ci laylatul qadr day gën a doublé moo tax bërëb yi ak moment yi day compter li tax ay ay waxtu ay lijaaba yi nga xam ne yaa mooy ci lañ gën a buur yàlla nangu sa ñaan ñu koy dàq loolu la léegi moom ñu ne le fait ñu boole umra gi ci foofu jamono jooju day wane ne affaire bi tamaton mooy li nga xamante ne nii mooy li gën waaw te lan moo ko gina wane ñu ne parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la wax saxaaba yi mooy li mu mébétoon waaw law istaqbaltu min amri mastadbart bu ma mooy bu démb doon tey bu ma jublu woon sama mbir li ma weesu mooy bu démb doon tey rek konoon te kon lan la doo doonu indi sama gé sama géléem yi du ma leen jëlee dul xulayfa di leen indi ba fii ci déedéet duma ko def kon waaye kon damay jël ta sama sama aj gi dama dama koy def umra ñu ne kon loolu day wane ne kon looloo gën parce que yonent saa salaam moom du du mébét jóge ci lu ñu gën di dem ci lu gën loolu loolu xam ngeen ko war ngeen ko wax naka lay mébéte naan man bu ma sañoon xanaa sax ñun ñii rek kenn ku nekk ci ñun sax booy li ngay mébét naan bu ma sañoon def lii mais eh, surtout ci jaamu yàlla xanaa kay mooy daa fekk la ngay mébét naan bu ma sañoon de loolu laay def daa fekk moo gën li nga nekk te moom nee na bam bu ko waxee saxaaba yi radiyallahu anhu ne ko mais lan moo tax nga ñuy kii sayyidatu Hafsa radiyallahu anha ne ko mais mais yeneen saa salaam lan moo tax nit ñi génn ci seen umra gi te yow génnoo sa bos mu ne ko damaa euh, euh, euh, labbattu sha'ri wa qallattu hadyi fala ahilla hatta anhur hatta anhar damaa defar sama bopp takk ko te tamit marqué naa sama géléem yi kon nag duma du ma mën a génn ci umra ci sama li ma nekk fekk lojuma samay gëléem bu aj ji jeexee ñu ne mais loolu ba pare saxaaba yi radiyallahu nee na leen bu dul woon li ma indi ay gëléem fii de konoonte kon ma def nii yëpp ñu ne loolu moom mooy dalil bi gën a muy wane ne loolu moo tax imaam Ahmad rahmatullahi alayhi mu ne ñoom mooy Hanbali yi ñu ne yoneen saa salaam xiraan la def loolu mooy mooy wax ji xam nga loolu <laughs> Euh, mooy nga ne leen mais yéen parce que xanafiye yu ngi ñëw xam nga xanafiye yaa ngi ñëw xanafiye yi ne non xiraan moo gën ñoom dinañ ñëw ne gaa yi yéen xam ngeen dafa am loo xam ne lu bépp jullit jullit bu ne xam nga mooy ne moment bu nekk jamono ju nekk at bu nekk moment bu nekk buur yàlla dafa tànnal yonent sallallahu alayhi wasallam jëf ja gën ca moment boobu loolu d'accord ngeen di waaw loolu d'accord nañ ñu ne waaw kon léegi nan lay defee xiraan ba pare ngeen ñëw naan lim deful moo gën lim def loolu la xanaf xanafiya yi wax mais ñii nii dañu ne te ku mel ni même imam Ibn Qayyim boo demee ci Zadul Ma'ad moom dafa mujj jéng ci affaire boobu même sax bu dee da gis ni ni mu koy waxee il n'est il n'est pas trop kii quoi ci ci wax jooju même bu dee ne moom lay nootal parce que da ko wax ba pare naan mais nag ki ne xiraa a gën mën nañoo tontu de te bi mu waxee ne mën nañoo tontu dal la mu wax ne loolu man nañu koo wax ñëwaatu ci ci ginnaaw naan naan mais lii lañ koy tontu déedéet mooy ñoom dañoo gis ne kon yonent saa salaam ñoom fi ñu teg kon wax jii fan lañ teg ne moo gën mooy moom la yonent saa salaam. li li mu digal saxaaba yi ne def leen ba pare mu ne man bu dul woon sama gëléem yi ma fi indi damay def ni yéen te bu néew bu doon tey mooy bu ma delluwaatoon ci ginnaaw ah bu ma delluwaatoon ci ginnaaw lii ma fi indi woon du ma ko fi indi damay damay ñëw ba fii ma daal di umra ni yéen. ñu ne kon loolu day wane ne moo gën parce que du mébét jóge ci loo xam ne lu lu ñu gën la lu gën la di dem ci lu ñu daa fekk ne fa mu jëm mu mébét ne bu ma sañoon loolu moo gën. ñu ne léegi yéen xanafiya yi dégg ngeen yéen ñi ne xiraan a gën maaliki yi romb nañu ak Shafi'i yi rahmatullah ñoom ñoom nee nañu faraan a gën te tamit oh bon ñooñu am na lu ma xàtte woon ñoom dañu ne lii wane ne tamit ifraad a gën mooy xalifa yi loolu lañ doon def Seydina Abu Bakar ak ñoom Seydina Omar Seydina Ousmane surtout ñetti ñooñu ñooy ifraad lañ doon def même bu dee jëlee nañu Seydina Ali radiyallahu mais Seydina Ali gis nañ ci wàllu xiraan bi liñ liñ ci nekkali woon mais ñii moom surtout Seydina Abu Bakr Seydina Omar radiyallahu anhu ñoom ñaar ifraat bi rek jàppoon ne moo gën pour ñoom li taxoon mooy liñ la waxoon ne Seydina Ousmane looloo taxoon mu doon tere mais wax nañ la du tere xaraamal que ne gaa yi bon nañuy nañuy di nañuy départager comme li Seydina Omar doon wax naan tàqale leen. seen aj yi ak seen umra yi loolu moo gën ci seen pay yi moo gën a moo gën a euh, euh, am solo ci fay gu leen buur yàlla di fay te seen seen yonent bi dafa waxoon sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne ko innama ajruki ala qadri nasabuki ne ko sa sa pay de day tolloog sa dayoog coono mooy fi sa coono tollu nooy gën sonn ci mbiru yàlla rek sax pay di gën a sonn di gën bari ñu ne nag def deux voyages dem voyage yi dem aji voyage yi waat fa demaat beneen yoon dem umra loolu moo gën metti te ñaari voyage la mooy jëf yu bari la. am na tamit leneen loo xam ne waa ifraat ba léegi mooy loolu dama ko naroon a fàtte kon ñoom ñu ne comme que Seydina Abu Bakar ak te looloo taxoon Seydina Omar doon ko doon ko tere ta Eh, eh, ñoom xam nga euh, Seydina Omar mu ngi doon wax ci jotaay bii weesu naan Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu boo gisee euh, bon lii nga doon wax naan nañu firi aj ji ku ku yéene aj bu ñëwee na ko firi ndax loolu la Yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon mooy bu ñu xoolee ci alquran mooy alquran matal la wax mooy dañooy matal ndax wa atimmul hajja wal umrata lillah mooy la nga yéene booy aj la nga yéene da koo war a àggale aj ak umra bu ñu xoolee sunnaa yeneen saa salaam it dafa mataloon mooy li mu defoon la mu yéene woon xiraan daf koo matal mais xam nga loolu euh, mooy manoon nañ ne mais yeneen sa salaam loolu lépp xam na ko mais moom mooy leeral alquran moom ci boppam moo ne saxaaba yi yéene woon aj yéene woon umra ak aj boole ñoo ñëpp te andiwuñ xaj yu mu ne leen firi leen ko waaw ba pare ne man bu ma andiwul woon lii de gëléem yii ni yéen laay def. waaw kon te moom mooy leeral alquran ndax sunna mooy leeral alquran jëfu yonent saa salaam waxu yonent saa salaam mooy leeral alquran kon leeral nañu ko waaw te te ko defee nee na ne lii nii du pour léegi de il al abad lil abad ba ko Suraaqa laajee nee na day dem ba ilaa yawmal qiyaamati daxalatil hajj al umratu fil hajj ilaa yawmal qiyaama umra dugg na ci biir ak ba yawmal qiyaama kon waa ifrat loolu bon ñu booleel leen ko seen dalil yi dañ ko naroon a fàtte mooy dañuy naan xulafaa ur-rashidun yi ñaari al shaykhaani al-umaraani radiyallahu anhuma buñ ne al-umaraani nag mooy Seydina Abu Bakar Seydina Umar waaw comme buñ ne ash-shamsaani mooy jant bi ak weer wi wala al-qamaraani mooy jant bi ak weer wi ah, ñoom loolu lañ daa mooy loolu lañ gisoon ni moo gën waaw waxoon nañ la nag Seydina Omar te waxul woon bu leen ko def parce que baaxul waxoon nañ la Subay ak Subay moo mu ñëwoon ne gars yi naan ko kii de moo gën a réer mbaabu mbaabu këram xool ko li muy def mu ne nii eh, bu ñëw boole leen mu ñëw mu ñëw ŋàññi leen ne la moo tax ngeen koy wax lool mu doon def xiraan mu ne ko yow li nga def gindi nañ la ci sa yoonu sunnaay sa yonent sallallahu alayhi wasallam kon waa ifraat lan lañ wax waaw lool da ko ciy boole. kon tama koo gis nañ li tax nee nañ yonent saa salaam loolu la mëbatoon def loolu la ne bu doon démb ci tey moom laay waa xiraam ñii nag muy xanafiye yi ak ñu bari ci waa ahlul xadiit ñoom imaam Isxaaq imaam Sufyaan as-Sawri ñu ne ñun mooy li ñu wax sànq sànq wax nga lan moo tax mooy ñun ñëpp d'accord nañ ci benn benn postulat yonent saa salaam jëf ju ne yàlla la ko ci la gën la ko tànnal te moom la def. yéen ñi yéen fi jot a jaar ba man damaa xamul nan ngeen mën a waxee ne yonent saa salaam def na lii la def te jëf yoo xam ne benn yoon la koy def ci dundam ngeen ne buur yàlla da koo tax na loo xam ne lu ñu gën la non yéen damaa foog ne yéen yéen yéen yéen seetaan leen li ngeen di wax. bu doon sax lu muy def defaat ñu ne boobu xam naa ba mu ko jëkkee def da koo defoon li bayaanul jawaaz comme ni ñu ko gisee ah comme ni ñu ko gisee tuur na ndox toog tuur na ndox taxaw. même bu dee ñenn ñi ñu ngi naan boobu ndax daa feebaroon boo daa lii at bu xadiisu Seydina Xudayfa bi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ata subatata qawmin fa baala qaa'ima même bu dee ñenn ñi naan lii ak yooyu mais en tout cas loolu mën nañ leen di bayaanil jawaaz ndax lu muy def di ko def defar mais mooy bu defee lu contraire ko la mu tàmmoon la nga xam ne moom lañ ko xamee dañuy xam ne lii li bayaanil jawaaz day wane ne man naa nekk te loolu la fuqaha uy naan dañ koo sib pour ñeneen ñi waaw moom lañ naan mais tekkiwul dañ koo sib mooy jëf ji baaxul mooy ne boo manee defal lële ndax moo gën a mat mais ku def lii it kenn mënu koo ŋàññi tamit léegi ñoom ñu ne man su benn jëf boo xam ne ci dundam benn yoon la muy aj gii ah benn aj bu mu def ci xajjatul islam def ko tànn façon aj yi am mu tànn buur yàlla tànnal ko lii yónnee ko malaaka Seydina Umar wax nañu saxiixu imaamul Buxaari nee naa say dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ataani laylata aatin min rabbi dikkal na ma aji dikk boo xam ne sama boroom lu jóge fa qaala mu ne ma qul salli fi hadha alwaadi almubaarak jullil ci xur wu barkeel wii wa qul umratun fi hajja wala umratan fi hajja ah mu ne ma jullil ci xur wi nga xamante ne nii wu tedd wii te nga wax lan umra ci biirug aj buur yàlla dina yónnee dina dina tànnal yonent saa salaam loo xam ne dañ koo gën ci jëf yoo xam ne benn jëf la yónnee ko malaaka bu dem wax ko ko laata muy armaal ngeen yéen ba lépp gën mais gars yi seetaat leen li ngeen di wax seetaat leen li ngeen xamante ne nii moom ngeen di wax nii lee voilà léegi nag euh, mu des ñeenteel bi ñeenteelu wax bi kon dal yi lu ñoo ñoo ñoom foofu lañ ko teg ah <laughs> xam nga <laughs> wax nañ la imaam Ahmad moom de yore saa salaam xiraat la def waaye li def mais tamaton gën wax nañ fi ñu ko teg parce que lii la digle te moom la mébét ne moom bu sañoon moom lay def même bu dee lële la def kon dañuy xam ne moom du toxoo di bëgg di mébét def loo xamante ne moo gën li li li mu nekk moo tax gis nga boo seetlee ku nekk côté bi mu waxee danga naan ah, waa man lii moom lëbëjoon lii moom bu nekk rafet ay waay nan laay def waay ndax bi bi bi lii bu ne rafet na de ay waay ana nan la def nan la def mooy loolu lu am solo la léegi nag mu des ñi ci des ana cinq euh, cinquième wax bi kon ñaat lañ gisagul non trois lañ gis mooy waxu Shaaf euh, Maliki yi ak maalikee yi lañ gis ak shafi'iyya yi rahmatullah alayhi ñu ne ifraad gën waaw parce que moom la yonent saa salaam tànnal boppam ba muy aj moom la njëkk a tànn umra ji nag da ko cee boole képp def ko xiraan ngir li bayaani ah, jawaazil i'timaari fii ashhuril hajj ndax possi wan nit ñi ne possibilité que ne moom mooy umra ci jamonoy aj lool dafa nekk loo xam ne lu possible la bokkul ak li arab yi jàppoon ne loolu lu bon la arabu jaahiliya yi waaw léegi ak tamit que ne loolu mooy li nga xam ne moom la sang yi ñaaru sang yu mag yi Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar loolu lañ gisoon ne moo gën naka noon Seydina Ousmane ibnu Affan ba moo tax ñenn ñi doon pousser nit ñi di leen di leen aaye sax ngir ñu daal di di boole di def li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy tamaton te ñu def aju kese ñu ne loolu moo nga foog ne bu gënul woon ñaari ñaari sang yooyu dinañ nekk ci loo xam ne bi di gënal loo xam ne gënul gaa yi seetaan leen li ngeen di wax ah te moom lay a tànn mooy lële da koo def rek ngir wane ne mën naa ne waa tamaton wax nañ seen wax waa xiraan nee nañ moom la ko buur yàlla tànn loo yónnee ko malaaka mu wax ko te moom la def te nee na manumaa def duma du ma génn ci sama lii ma nekke waaw parce que ko ba ma indaale hadiyu te loolu xiraan laa newee xaram tout comme ni ko gisoon ci yeneen léegi nag mu des ñeenteelu wax bi mooy bi nga xam ne dafa taqanta dafa teqanta ñu ne bi gën bii moo gën mooy bu dee ne bu dee ne waa dafa indi bi muy agsi dafa indaale ay gëléemam wala ay xaram waxoon nañ la ishaar taqlid du nekk ay kii rek ay ay ay ay giléem kese mën naa nekk xar ay xar après nga solal ko kii bi jul jul jul jullu yi waaw jullu yi <laughs> mooy nga takkal ko ko après nga ishaar nga bu dee giléem nga ishaar ko waxoon nañ la ku mel ni ñoom imaam An-Nawawi Shafi'i yi ñoo ne nag it mën nañ koo dañ koy ishaar après nga solal ko jullu yi mooy dañ koy eh, jalaa jalaa jalaa jil yi Euh, nga xam ne ci yére bi ab yére lañ koy solal ba xam ne boos bi fi boos bi fi ñu nàccal kese la ñuy bàyyi mu feeñ yooyu noonu mooy ñu ne mooy wax bii dañ ne képp ko ëndaale ay gàtt bi ngay ñëwee di xiraat non wala sax nga ñëw rek indi ay gàtt yow am nga possibilité booy aji nga ay gàtt moo xam man Jordan laa dëkk man naa ko ci transporter ñu ndil ma ko wala sax ma dëkk Sénégal ñëw ba Arabie saoudite ma jënd ma mën a jënd ëndaale bu may kii sama miiqaat ba fekk fi ma jaar ma jaaree Medina fa ma jaar waaw dinañ gis voilà après yi bu ñu bari ci yi ba wax talbiya yi dinañ wax mais waa sax fii nii Dul Xulayfa ñu def fi lépp dañ naan la lool parce que mooy miiqaat yi foofu dinañ leeral miiqaat yi ak nan la ko yonent sallallahu alayhi wasallam délimité insha allahu taala bu ñu paree ci loolu nag mooy génn nañ Dul Xulayfa nag pare nañ léegi nag mu des. kon yéen ñi ñii dañu ne wax bi quatrième wax bi mooy teqantal ne bu dee nit ki bi muy ñëw man naa dafa ëndaale ay gàtt wala ay ay gëléem wala ay nag yu ënd ngir rendi ko ci kaaba ga wax nañ la nag rendi ko ci kaaba gi tekkul nga ñëw ba ci jàkkaay kaaba gi di ko fa rendi jono loolu ñépp xam ne loolu jubluwul kenn du jëlul ñëw di fa rendim xaar waaw bon bu dee am na am na ñenn ñi moom du leen um ki tuur yeeg xàmb yeeg yooyu moom ñeme nañ lu raw lool mais loolu noonu manu la nekk ci sharia waaw ñëw ci biir jàkke ji loolu soge la deret bi ah <laughs> aw daman masfuha mooy ñu ne bu dee ne nit ki dafa ñëw ëndaale yooyu kooku moom mu def xiraan comme li yoneen saa sallam def moo gën ci moom bu dee ne moom indiwul lool nag mooy indaalewul ay ay ay gàtt wala ay gëléem kooku mu def tamattu moo gën ci moom ah loolu lañ riwaaya ci al imaam ahmad ibnu hanbal rahmatullah alayhi kon muy beneen wax moo tax boo gisee imaam ahmad nee na a gën boobu nag moo gën a siiw ci moom teqantal bi ba pare am ci taalibe bi ku mel ni al imaam ibnu taymiya comme niñ la ko waxoon mu dolli ci leneen mu ne ki nga xam ne tamit ifraat mooy koo xam ne moom man naa def deux voyages yi mooy am na capacité budgétaire santé tam man ko comme ren mu ne man 1440 ni may def damay aji mu dem aji ne fas yéenaan yéen ni ba ca tegu ma dem umra ci weeru koor mu ne kooku moom loolu moo gën ci moom moom moo gën ci moom muy def xiraan wala muy def tamattu waaw ñoom noonu lañ ko teqantale léegi nag yéen ñii seen wax ji moom hein ah! euh, bon fan ngeen ko teg ñu ne nii nii mooy aljamu baynal adilla nii moom ci ngay dajalee dalil yépp waaw mooy bo gis nga nii boo ko mooy nii nii mooy dañuy gis ne kon gënale gën gi c'est ci aj gi noonu kese mais ça dépend ci nit ki waaw te buur yàlla waxoon na laa yukallifu nafsan illa ma ataaha laa yukallifu nafsan illa wusaha buur yàlla eh, du du du du chargé du gàll benn nit lu dul selon ay moyen am selon lam ko jox waaw mooy parce que boo nee xiraan gën jooyal ko mais ki manul xiraan moom day mel ni dafa am benn mbir bu ko bloqué boo xam ne daa tax moom li gën manu koo def ki nga xam ne moom manul tamatoo boo nee tamatoo gën te moom mu man xiraan par exemple moo gën moom moom loolu moo gën a kii tax dafa ne xëj yu yéeg yooyu damaa bëgg a def nga ne ko ni yore saa def nga ne ko ba gën mooy genre blocage am na. ki nga xam ne moom mën na voyage yi dem ak demaat beneen voyage yi dem umra kooku boo ko naree ne moo booy bëlee gën na tamatoo kese mooy li gën mooy am na blocage ngir mu bañ a àgg ca la gën alors que boo ko nii nii mooy da gis ne boole nga gis nga ci boole bi boole nga jëfu yonent bi sallallahu alayhi mooy xiraan la def insha allah ah mooy boole nga jëfam li mu jëf ngir képp koo xam ne mën ngaa def ni moom man ngaa indi ay gëléem léegi boo nee pour tamattu gën ci ki nga xam ne moom amul gëléem yu mu fi indi wala ay xar yu mu fi indi wala ay nag walla ay gëléem kooku mooy yow doxal nga li yonent saa salaam mébatoon ne bu démbuloon tey loolu lay def waaye li nga xamante ne nii mooy côté ifraat bi ak tamit le fait li mu wax Sayyidatu Aïcha ne ko yow sa sak sak sak sak sak pay day tolloog sak dayoog coono ak tamit ni ñu xame ne dundal wa man yu'azzim sha'a'irallah wala xurumatillah ak yooyu yooyu dafa bokk ci yu màgg yi nga xam ne day attester ngëm yàlla ak nit ku màgg mooy di bari li dem di dem ci kaaba gi loo jaamu yàlla gu rëy googu mooy nit ki nga xam ne moom man na def day yooyu nga boole ngëneel yooyu tamit ngir ki nga xam ne loolu la man bu ko defee amul dara loo xamante ni day raw waa ji waaw ku mel noonu mooy ku nekk rek selon kiiwam waaw ku nekk ay mbiram nga am nag yenn euh, <laughs> yu waa ifraat bi wax ne euh, par exemple mais yooyu bon euh, boo seetloo ifraat bokk na tamit li tax mu gën mooy ifraat amul looy rendi waaw parce que dafa mat alors que xiraan ak tamattu mooy parce que daa am loo xam ne pour dabaaxal benn mbir mel ni am ndax ma booy booy booy booy booy ñu ne la aywa léegi dangay dangay da ngay rendi dara même bu dee waa xiraan yi delloo nañ leen ko ne non loolu lépp yooyu en tout cas <laughs> dalilu ñii loolu la wax. Euh, mu des mu des ñee juróomeel bi ñi nga xam ne dañu ne hein non lii daal yépp a yem quoi bon euh, attendez gis nga nusuk yi façon aj yi ma bu fi kenn jàpp leneen lu dul li ñu wax la wax mooy ne lépp yem ñoo yem rek ci ngëneel ma ne lu waay wax de lu lu lu lu lu waay def baax na ah loolu nag ñoo leen ko wax téye leen lu waay te moom la al imaam alxaafizu ah ibnu xajara ibnu xajarin raxmatullah alayhi doon wax ne loolu mooy boo seetloo mooy jëfu mooy doxalinu al imaam ibnu Xuzayma léegi ñii nii seen wax jii fan lay tegu mooy dañu ne fi kullil xayr lii daal ñoom ñépp a yem suñu borom dañu koo tegal ngir war nañu ñii yépp ñoo yem ku ifraat baax na yoon yi jëme ci yàlla bari na ci aj nag defal nañu ñetti yoon ifraat aj kese boole aj ak umra wala nga umra ba pare aj yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lépp ci moom la génne lu génne ci yonent bi sallallahu alayhi nag amul naan lii wëgg nag lii wëgg ñoo yem te dañu ko dañu ko leeral jàngal ko xeetam ngir ñu ñëw di aj si ku nekk mën a tànn ci bii comme ni ko ñi fi jaar ñépp d'accord nañ ne muy muy muy mooy lan la ñoom al imam an-Nawawi naan ijma la ñu ne la nag mais ijma boobu nag ñu nettali jar naa seetaat parce que waxu zaahiri yi manuñu koo puus noonu te Mawlaana Abbaas loolu la doon wax waaw kon manuñu koo puus noonu rek ne ijmaa ijmaa am na waaw moo tax euh, loolu te zaahiri yi du ñoo wax noonu al imaam ñoom imaam Daawud du looy ñëw di balee noonu tu rawatina moo tax al imaam Ibn Qayyim am na fu muy wax ci Zaadul Ma'aad am na moo gis mu <laughs> gis nga nag bi muy dëgëral wax ji ñu waxoon keroog ne ñoom boo ku fi ñëw di agsi yéene ak kese wala xeraan tërën daale woo fii hëb yu gis nga kooku mu neex laat mu naqari la par force la yow moom tama lay li mujj doonaa par force al imam al mu ngi naan nag gis nga wax ji moo gën a dëgër te nag bu mu la woon ñi ko wax bariwul mooy ñi ko parce que moom gis na ne ndax moom imaam Ibnul Qayyim yàggul <laughs> imaam Ibnul Qayyim yàggul mu ne moom bon bu ma nee yàggul mooy euh, par rapport ak euh, saxaaba yi radiyallahu anhum looloo tax may wax mais pas yàggul man euh, si yàgg na kay yàgg na kay sept cent <laughs> la sept sept cent cinquante et un la génn àddina sept cent mooy hijriya ñun ñu ngi ci mille quatre cent quarante 1440 <laughs> moom mu ne woon moom mu génn àddina 751 loolu kay mooy yàgg na mais li ma la bëgg a wax mooy seen digganteeg saxaaba yi gis nga set et quelque mooy siècle yi jàll loolu laa la bëgg wax ne moom mu ne la mooy fekk na waxu waa boroom xam-xam yi taaju na madahib yu al arbaa nee loolu mën naa nekk mais moom mu ne de façon loolu daa mënul a nekk ñoom lii ñuy wax nii Euh, mooy kënee bon lële bon mooy liñ ne woon ñoom loolu c'est exclusivement réservé ak saxaaba yi mu ne lool lool nag de de non non non non du sax non loolu la doon wax li mu wax mooy euh, le fait que ñu ne ñett yi ku la neex nga tànn ci mu ne nag gis nga tuuti waayu ñi ko wax bum la woon parce que bokk na ci ñoom al bahru laa la si xaw ma fiihimul bahru ndax géej gi nga xam ne il est intarissable waaw la mer inti intarissable géej gi nga xam ne du du du jeex du miis jamais muy al imam ibn Abbas ñoom la àndal mooy al bahru al habr habrul ummati mu ne mu ngi mu ngi ci biir wax moo moo wax wax ji ak ñi ànd moom kon nag nit ñi bari fële di wax leneen bum bum la war de ba nga jàpp ne wax jooju dëgëru Euh, en tout cas li ñu bëggoon wax foofu mooy quand même euh, wuute boobu foog ñu bàyyi ci xel mënuñ ñëw rek ne loolu amatul du moo tax boroom xam-xam boo xam ne rahmatullah alayhi léegi moom loolu la jàpp gis ni bon man li gën a dëgër mooy ñoom Mawlaana Ibn Abbaas waxam ak ñoom euh, imam Daawud ak taalibe mi ak imam Ibnul Qayyim ak ñi ànd ak ñoom kene ku fi ñëw nga loo mën boo fi boo fi ifraade wala tamat euh, xiraan te ndiwoo yow day transforme par force kook mënuñ ne waa ji wooy ay waxu change la fi indi waxu change ah, loolu du change waaw loolu du change ah. léegi loolu ab précision la kon ñi ci des xanafiya yi maalikiya yi shafiya yi xanaabila yi rahmatullah alayhi nañ ne loolu lépp mën naa ne kon waa wax jii ne ñoom ñépp a yem dañ ne ñun ñépp d'accord nañ ne yii bu la ci neex tànn ku mu neex étendre ci façon aj yi bu la neex kon kay loolu ma ne affaire bi ku lu waay def ñoo yem ci ngëneel bu wi kenn jàpp ne yow boo defee lii yaa gënal ki ci des gënaloo ma ah. waaw yéen ñëpp yem léegi keneen dernier bi dernier wax bi moo doon waxu al ibnu al abu yusuf al muy taalibe imaam abu xanifa ah mu ne affaire bi tamattu ak xiraan ñoom ñoo yem kon mooy ñoom ñoo gën ñoo gën ñoo gën ifraat waaw ah. tamattu ak xiraan benn lañ waaw ah. benn lañ waaye ñoo yem ñoo exéco parce que bu ci nekk daa am ñoom la moo tax ñu ne parce que façon jaamu yàlla yi ngi ci mën a def ba pare rendi waale ci def ci jaamu yàllaa ji rendi dara ngir buur yàlla ba pare aj yi weeru aj ji mooy comme la ñu la waxoon rek weeru aj yi nga xam ne ni mu màggee nga def ci umra def ci aj loo xam ne daa tax yonent saa salaam di mébét ne lool bu ko sañoon loolu lay def mooy l'essentiel mooy daal umra gi def na ko ci mooy comme que umra gi boo seetloo mooy umra ci weeru aj même bi bi mu bi mu ne woon bu ma sañoon ma bàyyi ko boobu it te moom la def mooy umra ci weeru aj kon dañuy xam ne kon ñaar yooyu ñoom ñoo gën ifraat moom waaw ñoo gën ifraat ñoo tolloo ngëneel nag amul benn gënu ci sa bopp ndax bii def na ko bii la mébatoon exéco léegi nag ñu ne léegi bu lii lépp jeexee euh, waaye pour yow lii lan moo gën a dëgër ñu ne non affaire ngëneel la nag fii waxuñu affaire u par exemple ki def ifraat jàpp ne même buñ nee ne boo xam boo amaana moom lañ gën que ne bon ajam baaxul déedéet àggul ci ajam baaxul loolu àggul ci ajam baaxul si si ajam baax na kay mais mooy ban moo gën euh, dañ naan insha allah gis nga tax teqantal boobu mooy mooy ban position ci wax yi mooy mooy quatrième te te benn fas bu njëkk bi ñu sox ñu toxalee ko ca imaam Ahmad te al imaam al Cheikh Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi dugalaale ci ifraat te même al imaam al Hafiz Ibn Hajar bi mu koy nettali ci Fathul Baari yi moom tuddul ki wax wax yi bi mu nee eh, eh, lii de nettali nañ ko ci imaam Ahmad mooy këne eh, mooy teqantal bii nii ah teqantal bii. dane wa an ahmad lii la imaam al-Hafiz ibn Hajar wax textuellement ci Fathul Bari wa an ahmad jële nañ ci Seydina ahmad ibn Hanbal ah mu ne man saaqal hadiya fal qiraanu afdalu la képp koo xamante ne nii dafa ëndaale hadiyu mooy bi nga xam ne moom la moom lay aj si dafa ëndaale hadyu kooku moom def xiraan moo gën ci moom waaw li waafiqa fi'la nabi ngir sallallahu alayhi wa sallam ngir mu dëppoo jëfu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waan ahmad nag kii moo ko solo soloo almarwazi moo ko nettali jële ko ci al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal mu ne kon ngir mu dëppoo jëfu yonent saa salaam képp koo xam ne indaale nga haj yi loolu moo gën waman lam yasuqil haj yi képp koo xam ne ne indaale woo ay haj yi ba ngay ñëw kooku fat tamatoo afdalu la kooku def tamatoo moo gën ci moom lu tax lii waafiqa ma tamanna wa amara bihi ashaaba ngir sallallahu alayhi wa sallam ngir mu dëppoo ak li nga xam ne moom la mébatoon ne bu démb doon tey moom laay def muy tamatoo ah wal ata mu digal ko saxaabaam yi radiyallahu anhum léegi imaam Ahmad loolu la mooy loolu lañ jëlee ci moom imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa zaada ba'du asha atba'i an yunshi'a li umratihi min baladihi safaran fal ifraad afdalu lahu mu ne yokk na kenn ci àndandoo bi mooy ñi nga xam ne ay Hanaabila lañ wala ñenn en tout cas ki ci gën a ki wax wax jooj mooy al nu ibnu ibnu taymiya moom moo ko wax rahmatullah alayhi al moom moo wax loolu waaw ne moom moo ci yokku ne affaire bi nag euh, ifraadi noonu la waaw kooku mooy ki nga xam ne moom mën naa sos umra goo xam ne ca dëkkam lay jóge mooy goo xam ne day tukki ñëw Makka uniquement ngir umra mu mën a def tamit ñëw uniquement beneen yoon ngir aj kooku moom ifrad moo gën ci moom mooy ba'du atba'i mooy imaam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi moo ko wax en tout cas ci moom moo ci gën a siiw bu amee ñeneen nit ñooñu man xaw ma leen man moom laa xam ne moom moo ko wax waaw léegi euh, mooy wax ñii nii wax kii nii nag mooy insha allah li nga xam ne mooy li gën a lëng waaw mooy li gën a lëng ah mooy li gën a xam ne insha allah ci ngëneel amaana wax gi mooy bi nga xam ne moo ci gën a dëgër mooy bi gën a lëng parce que dafa boole yëpp mooy boole na li yonent saa salaam def képp koo xam ne man ngaa def loolu moo gën ci yow koo xam ne nag manoo def lool parce que yow amoo moyen yooyu kooku nga def tamaton moo gën ci ndax moom la bëggoon ne bu ma sañoon moom lay def te moom la digal saxaaba mi radiyallahu anhu képp nag koo xam ne man ngaa def ñaari voyage wuute ñëw aj demaat ñibbi sa demaat umra kooku moo gën ci moom moo tax même imaam al-Hafiz rahmatullahi alayhi lii la dëgëral mu ne wa hada nag bi mu waxee wax yi ñu wax sànk ba ne imaam Ahmad de lii lañ jële ci moom fekk dafa nettali mooy wax yi wax sànk ne Maliki yi Shafi'i yi ñoom nee nañ ifraad gën imaamu Ahmad ak ngiiram nee nañ tamattu moo gën ah? ak ñoom taalibe ñoom am na Qudaama ak yi ak ñu mel ni ñoom ak ñooñu nee nañu ak al imaam al Muzani rahmatullah nee nañu qiraan moo gën. Eh, eh, kii eh, am ñu ne ñoom ñépp tolloo ci ci am ñu def teqantal am ñoo xam ne dañu ne ifraat non tamattu ak xiraat ñoo gën ñoo gën ñooy tolloo gëneel te ñoo gën ifraat bi ci lool mu indi lii nii mooy teqantal bii nii mu wax bi ñu waxoon sànq ba wax ne wa zaada ba'du atba'ihi ba mu paree moom imaam al-Hafiz ibn Hajar dana wa hadha nag wa ashbahuha bi muwaafaqati al-ahadith as-sahiha qaala al afdal fa ala hadha li anna a'maala safarayni li nusukayni aktharu mashaqqa fa yakunu a'zamu ajra wa li tujzi'a anhu umratuhu min ghayri naqsin wala ikhtilaaf loolu la al imaam al haafiz wax ne lii nag mooy wax bu mujj bi huwa a'dalul madaahib mooy jëmuwaay yi boroom xam-xam yi jëm ci ban moo gën yépp bii nii mooy bi nga xam ne moo ci gën a digg dóomu waaw moo mooy wax yi nga xam ne en fait boo seetloo jël na ñépp jël jëlal na ñépp ki ne xiraa na gën xanafiya bi moom dugalaane ko wax bi teqantal dugal na ko ki ne tamattu a gën comme ñoom xanaa bi lay mooy dugalaane ko dugalaale na ko ki nga xam ne dana ifraad gën dugalaale na ko waaw nga xam ne bu boobaa mooy ci kaw noonu man nga ne dañ dugalaale waxu ne ñoom ñépp a tolloo ngëneel comme li nga xam ne moom la jëfu al imaam Ibn Xuzayma comme li al imaam wax ne loolu lay niru ah mooy day dugalaate day dugalaale que ne kon ñoom finalement ñoom ñépp a tolloo ndax mbir mi ça dépend rek ci nit ki ak lan la man ak lan la ko buur yàlla yombal ah kon loolu la kantaa ki ne ñaar yi ñaar yee ñoo gën mooy de façon mooy ci ñaar ñi nga xam ne ñoo man loolu def teraan wala tamato loolu moo gën ci ñoom kon boo seetloo mooy te jullit loolu la ñuy wax ne insha allah lii mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng ndax li mu dugalaale comme li mu wax ne parce que mooy wa hada andalul madahib moo gën a li moo gën a diggu dóomu ci jëmuwaay boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye ah wa ashbahuha te moo gën niroog moo gën niroog eh, eh, eh, que lool la mooy que ni ñoo moo gën ndax lan bi muwaafaqatil ahadith saxiixa ndax li mu dëppoo ak xadiis yi nga xam ne dañoo wér dëgër këng jóge ci yonent bi sallallahu yii di wax ne ifraad yii di wax tamattu yii di wax qiraan kon nag loolu la waaw kon nag loolu insha allah mooy li gën a dëgër wallahu taala alam ci masalaam ana ban moo gën masala yii gisuñu ko woon ci zaadul xujaaj comme niñ la ko waxe woon walillahi alhamdu wal minna buur yàlla def nañu gën ñu wax ñu gis ko léegi nag nañ ñëw ci li ñu fàtte woon te imaam an-Nawawi wax na ko sànq rahmatullah alayhi li muy wax ne tamat non ifraad gën mooy ne moom nee yoneen saa salaam kiraat la def mais sauf ko ba muy débuter ahalla bil hajj comme nim nee ci yenn riwaaye riwaaye sax bay yenn yi ci ñoom Mawlana Umar yenn yi ci Mawlana Jaabir yenn ci Maw euh, Sayyidatu Aisha radiyallahu anhum ak yooyu moom mu ne xiraan nooy euh, ifraat la tànnoon pour boppam te moom la ihlaaloon après xiraan bi daa ñëw mu dugalaale ko ci mooy dafa dugalaale umra ci biir ah ngir wane li bayaani kënil i'timar jawaazil i'timar fi ashhuril hajj ndax wane possibilité ah mana def umra ci euh, ashurul hajj léegi nag nga ne ma léegi nag loolu tontul lii day compléter suñu masala mañ gisoon bee passé mooy yow yaa dëgëroon ne li gën li gënoon dëgër insha allah mooy waxu imaamu ahmad rahmatullah alayhi que ne euh, mooy fasxul xaj bil umra loolu noonu dul exclusivement réservé mooy jël sa aj ga nga yéene woon nga ñëw màkk yéene ne ifraad laay def wala damay aj ah nga ñëw wala sax nga ne man damay xiraan nga ñëw ba foofu nga ne bon ni may def mais indiwuma hadiyu naa transformé laa may def benn acte mooy wër Kaaba géej dem Safa Marwa ak yooyu ma ne damay def damay jël sama kii bi ma transformé ko sama aj gi ma yéenoon def ko umra waxoon nañ loolu mooy gën dëgër waaye moo gën dëgër waaye nag du par force mooy lu ñu sopp la tontu woon nañ xadiis yi nga xam ne mooy xadiis Seydina Abu Dar xadiis Seydina ibnul xaaris yi ñooñu it bokk na ci li ñuy wax ne li tax loolu manu la nekk mooy li aaya bi wax wa atimul hajja wal umrata lillah matal leen aj ak umra lillah ndax mbir mi mooy nit ki la mu yéene moom la waroon a àggali matal ko dañ naan loolu tontu nañ ci sànk na yonent sallallahu alayhi wasallam mooy ki leeral alquran moom moo ko leeral te nee na saxaaba yi def leen lii bañ ko laajee ndax kon ñun la mu ne mukk ilaa abadil abad waaw li abadil abad li am ba def moo dee kon loolu leer léegi nag tontul wax ji nga xam ne ñoom dañu ne woon mooy ñi nga xam ne waa jamaa jamaahirul ulama min al hanafiyati wal malikiyati wa shafi'iyati ne loolu manu la ne maaniroo mooy li imam an-Nawawi waxaat léegi ne yonent saa salaam boo gisee loolu mu waxoon saxaaba yi loolu c'était exclusivement réservé pour ñoom ndax dafa bëggoon a marqué arab yi marqué loolu dindi loolu ci seen bopp yi umra ci weeru aj loolu lu possible na lu baax la wuti nag ñoom li ñu jàpp ne min afjaril fujur léegi looy tontoo lool aj tontu léegi léegi bismillah ma ne la non loolu moom niñ ko tontoo dafa seetlu mooy ne ñun d'accorduñ ci loolu que ne loolu la doon wane pour wane looloo taxoon mu def loo leen ko hein ngir ma ne rek ne umra ci weeru aj ci weeru aj yi te weeru aj yi waxoon na la shawwal la commencé ah kori ak digg euh, lan la waajo waxoon <laughs> diggu tabaski ak tabaski ah <laughs> <laughs> mooy mooy kii wolof yi waaye yow daa ko wax ci wolof ci araab rek man nag foog xel mi moom saay fàtte naa yëf ya <laughs> mais daal lenn la mooy shawwal dul xeeda dul xijja lool mooy weeru aj yi léegi mooy euh, yéen da ngeen ne yoneen euh, parce que arab yi dañu jàppoon ne weer yooyu di ci def moom ra dafa nekk lu graw léegi ñu ne yéen jàpp ngeen ne lool lool kese tax dañ naan ñun d'accord ñu ci wax jooju te li li gën a tax ñu wan leen ni ñun d'accord ñu ci wax jooju ah xam nga lan moo koy njëkk a wane ah que ne ñun. d'accord uñ ci wax jooju mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen ñaata yoon la dañee di laaj ñaata rek ñaata yoon la umra yéen waa jamaahir ñu ne ah loolu de sayyidatu Aisha la sayyidina Abdullah ibn Umar wax na ba mu ci juumee sayyidatu Aisha corriger ko te waxul déet te sayyidina Jaabir ibn Abdullah loolu wax sayyidina wa mawlana ibn Abbas keroog gis nañu ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi mi ñuy gis euh, dalilu waa qiraan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ñeenti yoon la umra umratul Hudaybiya mooy Hudaybiya ak umra bi nga xam ne mooy bi accordu Quraysh yi waxoon ne ko dugg tey Hudaybiya demal ba ëllëg nga door a ñëw ak umra bi nga xam ne moom la umra jóge Ji'irraana ba nga xam ne ci la séddale butin de guerre Hunayn ak wan umra bi nga xam ne moom la boole ci aj bi dañ naan ne léegi d'accord ngeen ñu ne waaw d'accord nag ñu ne léegi dañoo bëgg a xam wax leen ñu ana ban mois ban weer la yonent saa salaam doon ñu ne umra yooyu yëpp sayyidatu Aisha leeral na ko ak ñeneen ñi mooy ne Zul Qa'da la woon ñu ne leen Zul Qa'da min ashhuril hajj am la tontu leen est-ce que Zul Qa'da min ashhuril hajj est-ce que Zul Qa'da ci weeru aji la bokk wala déet ah muy digg tabaski est-ce que digg tabaski ci weer yi nga xam ne ñun ñépp ci d'accord fenn rek lañ wute mooy est-ce que Zul ci dixième jour bi la yem wala day dem ba weer Zul Hijja jeex. mais sinon weeru koor non kor digg tabaski tabaski en tout cas ba 10 jour yi loolu moom mooy nu mu tudd kële mooy mooy mooy koor non non non non kor ak digg tabaski muy shawwal dul qa'da ñun ñépp ci d'accord que ne loolu moom ashurul hajj la mais léegi yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngeen fi tudd yi mu nekk dul qa'da loolu mais loolu ashurul hajj umra wu ci ci la moom umra kon kay bu dee yéen da ngeen ne bi moo doon ngir wane ne loolu lii dañuy koy def lii mooy umra ngir yàq ngir dindi ci seen bopp yi ak seen dëmbëm yi kene kenn du umra ci weeru aj ci weeru aj yi mais def na ko def na ko Hudaybiya def ko at ma ne tegu septième année bi ci accord yi ko waa Quraysh joxoon Ji'irraana mu ubbi Makka dem Hunayn jóge fa dem ay dem umra ji mu nekk ci Zul Qa'da muy ashurul hajj ñëwaat fii nii mais bu doon leeral lool kese la mooy digal gi mu ko digal saxaaba yi ak yam ko defoon ak yooyu doyoon na quand <laughs> loolu moom loolu trop simple je ne pas xam naa xaw ma nu mu demee noonu ba ngeen di ba ngeen di jël loolu di ko defub sagesse <laughs> xanaa da ngeen a fàtte woon ne weer yooyu weeru aj la. moo tax yéen nag suñu tonton loolu kay simple na loolu simple na xam ngeen ne kon loolu taxul yéen seen sagesse boobu fabaat leen ko ngeen téye loolu xam ngeen ne loolu loolu sagesse bi leeral loo xam ne def na ko ñetti yoon ba mu leer <laughs> ba mu leer umra na ci weeru aj dul na ci weeru aj la bokk ci la umra umraam yépp we Zul Qa'da la ba mu des bii nga xam ne Zul Hijja la moo ànd ak ajam bi moom lañu war a gis mooy xiraan bi kon nag loolu mooy tontu ginnaaw bi ñu tontoo seen xadiis yi seen aaya bi aaya bi ngeen indi woon wa atimul hajja wal umra tontu nañ ci tontu nañ tamit ci seen xadiis bii dañ ko fàtte woon ci bële weesu kon nag jàpp leen lii lépp mooy wane ne kon wax bi gën a dëgër mooy waxu al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi ak ñi ànd ak moom mais nag contrairement ak li ñële wax ne par naa du par mais dañ koo sopp wallahu taala alam léegi nag kon masala yi jeex na mu des masalaam talbiya léegi kon ihram bi walillahi alhamdu wal minna façon yéene yéeg am na nag yoo xam ne bon yooyu moom jamono ñu ciy waaw ay képp koo xam ne dafa dépassé miiqaatam fi mu waroon a armaale ba dem Makka te te defu ko woon est day delluwaat wala nu muy def loolu moom waxoon nañ ko ci Zaadul Hujjaaj ñu duñ ci ñëwaat mooy daal ihraam bi daal ci gàttal mooy pare nañ ci kon daal ñu ngi Dul Xulayfa yonent saa salaam bi mu jullee tisbaar non waaw tisbaar ñaari ràkk ba pare euh, ñu andil ko gëléemam mu war ko ca buntu jàkka ja la ne labbayka allahumma bi hajjin wa umra comme ni ko suñu boroom yónnee malaaka ne ko waxal loolu mu jublu penku bi sant buur yàlla bàkk ko kañ ko doora a commencer ihlal labbayka allahumma bi hajjatin wa umra léegi nag ginnaaw loolu dafa am leneen lu xew li ci topp mooy gisoon nañ xadiis Seydina Jaabir bi doon wax walla baabi tawxiid mooy léegi lam mooy talbiya talbiya la ñuy gis bii di ñëw insha allahu taala waaw loolu kese moo ci des talbiya pour ñu génn Dul Xulayfa bon talbiya dinañ gis àpp waxoon nañ ko sans doute façon wax nañ la ihlaal ci boppam façon talbiya ay labbayka allahumma labbayka loolu ak masala yi jëm ci yooyu ci talbiya bi hmm, bon amaana dañ duñ ci yàgg buñ ci paree ñu continuer suñu yoon ilaa Makkata